Sénégal doomi réewam la ki ko meññ di senegal moom ma meññ ah ñu ne loolu di wax bu réer ana sa kayit ma génn ñu ne waaye da ngay bind note duñ la bàyyi nga dugg de gisoo lii yëpp moom lañ boo gis dangay bind lettre da ngay bind benn note bu la ne ñu bàyyi la nga dugg bu leen déedéet doo fi dugg mukk ma ne kon de léegi ma dugg dama jël kayit bi rek bind ci ne ah, dama la bugg a gis seex euh, netetu danaa wax nettatu bi lan la cheikh nettatu waaye ci saa si dafa mel ni dañ ko masse prise robot bu ñu masse ci secteur bi dafa ne bërat jóg fekk ma ci biti ñëpp jaaxle ku tuuti kii ku mag kii di ko jël si téye sama loxo ne xamoon naa ne yow la naa ne yow la mu ne turi netatu boobale ñi ko xam ci man xamoo naa ne kër googu rek nga ku fa jógee moo mën a wax loolu mooy Cheikh netatu dakaar lañu nekkoon fii booba sama maam mi ngi dund Cheikh Moulay Hassan Haydara ak euh, Maran Ibrahima Silla Kong 44 rue Félix Faure kooku nijaayu sama maam la dafa doon ñëw foofu di jël ci xam-xam kooku silmaxa la woon waaye bu doon tuur xam-xam da foog ne euh, kii euh, malayka moo koy sotti ci ak noppam cheikh dafa doon ñëw foofu kooku wolofam nag ñëwul woon bu waxoon sama papa moo koy jottali cheikh cheikh bëgg xam-xam lool ñu daal ko jàppandal moom buy jël xam-xam buggul xobi garab sax yëm ko ngir dafa bëgg a yóbbaale lu set ñu nekk foofu di coow rek nekk ay gone di coow rek di coow rek amoon na marsa Grand Dakar ñett taalibey turandoo Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim waa Burkina Faso la moo meññi way juróom kooku xaritu Baye Niass la woon kii tudd Ibrahima Niass kii tudd Ibrahima Konaté taalibeem yooyu kenn kaa ngi tuddoon Gula Gule Bolike Samasé dafa am benn guinéen bu doon toog ci wetam di jaay ay deru rabu àll mu yore benn gamb yeew la ci def danga koy neexal mu wan la yeew ñu ngi tuddee patara puuca ah, tur bi diis na <laughs> xale yi bu ñu buggee sonna seen waa ju ñu ne patara puuca mi ngi ñëw de ñëpp ne tekk Cheikh Anta nag mi ngi bugg a jël xam-xam bu set xale yaa ngi yëngal rek te sax sama waajur bu jigéen jóge marché cheikh na ko doo ñu dimbali ci ñi mu ne lan lañ mu ne man de mënatuma bind sax ah mu ne ki taxaw ci buntu kër gi du patara puuca ñem ne tekk na yow waroon nga teel a ñëw de ba nga wax sa lii nga wax nii ba ñun ñu mën tal lii ñu bëgg a def ñu fàtte wax tàmbali yëngal mu ne soxna si koo tuddoon mu jaaraat ci mu ne bii moom dama koy jënd amul daal di bind loola la soxna saa ngi ci waañ bi xale yi yëngalaan mu ne ah patra bujaa ngi ñëw de ñem ni tekk kenn yëngalatul mu ree nag daal di ree ba saqat saqat yu métti awa waaye jur bi na ko lu la jot mu ne ko sama dina dafa di métti mu ne ko lu la ko def mu ne ko danaa tëdd yenn jamono bu ma jullee gee maa ngi teg téere sama dënn du ma jóg mu du ma dégg allah akbar ci jàkk ndeke diisaayu téere boobu ci dënd Cheikh Anta moo tax bu ñu Cheikh Anta fatfo la sonde le Sénégal yépp xam nañu fatfo xaw a dee rek la def mu ne ko bu ma ne teg téere sama dënd di liir di liir ba mu ne poids boobu moo def ni sama dënn bu may bind ni may tëddee sama dënn tamit poids boobu moo ma ko def nii mu ne ko dangay jëfandikoo nettatu mu ne netatu dafay génne ay brochures ci dënnu nit même cancer bu développé bul netatu daf koy dindi ci dënnu nit maa ngi jégalu docteur Hassan jërëjëf maa ngi lay balu wa <laughs> aywa dermatologue la ku baax la dafay faj li muy faj ci nit kenn mënu lax ni mu toll mu ne ko dem ko di jëfandikoo ñu defar ko keroog nag mu laal ci lool saa su ñëwee ci kër ga mu ne soxna si loolu am na fu mu ko lan mën a ko nettatu ñu wutal ko benn pot defal ko ci defal ko ay bon bon buy la mu ko yulli ci kanam mu ne góor gi nag nettatu bi fan la bawoo góor gi nettilil ko mu ne ko balaa may dee yàlla naa gis doomi Afrique yëpp nekk ay nettatu mooy lan nettatu du baati wolof baatu soose la netto soose olof wu uul lay wax dafa mel ni tiga dege baatu bambara la tiga mooy gerte ci bambara olof aaren lay wax dege mooy nag ndekk jigéen benn jigéen bu ñu bu sant sumbara mu ngi tudd Maria bokk ci xeet bu ñoo ñu ngi leen di Sénéfo ba ñu moccee uul ba sànni moo dem jël ko la ñu sànni ne baaxatul mu ñëw suusal ko raxas ko ba mu set suusal ko dindi xob ya ndeke moom la nëbal ñu dellu jëndewaat ko marché ci kër gi seex na yelloonte Afrique mel nii luñ dem ba sànni ko ci mbalit doomu Afrique jëlaat ko tëggaat ko bañ koy jëndaat di ko jëriñoo yal nañu yàlla fayal Cheikh Anta nii laa bëgg ngeen mel lu ñu sànni ne baaxatul na ngeen ko jël tëggaat ko ba ñu jëriñoo ko lii moo andi turam boobu ba ma bindee Cheikh Netatu rek euh, dafa fàttaleku Netatu ba ba démb ca Grand Dakar tableau bata bitigi bismillah yi alhamdulilah lu amul seede baaxul allahu akbar allah kebe jërëjëf kebe jërëjëf wallahi wallahi jërëjëf jërëjëf euh, alhamdulilah rabbil alamin kon bu ñu jëlee jotaay bi tuddee ko Cheikh Anta euh, lu rëy la ci ma dem fekk nit foo xam ne kilifa yi dong ñoo koy gis nga fàttali ko démbam bu rafet boobale mu dalal la ci saa taf la ci dënnam ba ñëpp teg la place kookale alhamdulillahi rabbil alamin fa mu tëdd ca ca yéen yàlla na ko suuf sedd euh, ay Cheikh Anta ngi ñëw de euh, yu bëree bëri sax te dama bëgg nag mu ëppale ci Beledul amin, da moće Boga ëppale lool soxlaatuma licence ci yéen li ngeen doon de ay maîtrise awa <laughs> doctorat yi ci mbedd yi déedéet wala agrégation yi tuuti yi nga sonn ci lool ñu daal di xëcc yaa fi ñëwoon daaw jéeg amoo nga ñëw fi daaw amoo waaw am tampon bi yóbbul waxuma boobu de boobu moom foogule kon euh, yal na yàlla dimbale leen euh, sant naa yàlla bu baax a baax maa ngi nuyu euh, organes yi nga xam ne yëpp ci presse la ñuy liggéey bii di ko def direct tey fi ñu toll nii ñëpp ñu ngi koy séen ci àddina bi lu mu am ci ngëneel xeeb naa ko man way juróom moo doon taxaw marsa bambara taalibe yi bu ñu xëyee ñu ngi xiif bay kotkoti mu jënd mboolem lekkati fonde yi jox ko taalibe yi ñu naan ko delluwaat ci daara yi waaye yemu ca morgue bu Kaolack mi ngi jàkkaarloo na jumaa bu lew na amuloon tëral néew yi bu ci suuf teg ay glace seen kaw moom mu wut wala frigo di ci def ay glace di ko may hôpital bi ngir yàlla kon bu njabootam demee bay def lii jaa ngeen jëf wal fajri jërë ngeen jëf gis naa liggéey bi li ngeen naan leeru jamono ñu bëri comprendre ñu mooy boo seetee wal fajri tel yu bëri seen golob buy daw ni muy def moom golobam du dawee noonu déedéet ba ñu bëri dañoo foog ne wal fajri dañoo juum juumuñu de loolu amoon na dana amat mooy li anglais naan big bang biig mooy lu nganda ngand biig biig biiga bigas euh, biig lu lu ko gën a rëyati bigas loo xam ne téye leen nopp yi ko tuddee big bang fekkeeku bi njëkk am muy xaqiqatul muhammadiya di waxdatu suuf si ba muy daw dafa doon jóge penku jant bi jëm ci sowu jant ci ginnaaw nag orbite yi galaxie yi comète yi mooy biddi yooyu am geen boo gisee da ngay foog ne torse bu ñu niit la am na mu jaaroon ci wetu suuf si ay 1986 yooyu 85 86 waaye Australie la gënoon a feeñ ñu dee ko comète Halley par juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn lay jaar ci wetu suuf si bu demee dootul dikk ba juróom-ñaar fukki at ak juróom-benn kan mooy yàlla yàlla mooy yàlla yàlla na yàlla fay yàlla lii lépp ci biir lan la nekk atmosphère bi mooy leeru jamono bi njëkk am léegi ñun dañuy foog ne jant bi mooy daw jóge penku jëm sow ñun ñooy daw boo duggee ci otoraay jëm ba ma ko da foog ne garab yëpp ñu ngi jam dem Dakar boo delsee fi nga bàyyoon new bi fa la nekk fa nga bàyyoon uul bi fa la nekk yow yaa nekk ci biir luy daw waaye bu njëkkam dafa doon jóge penku jant bi jëm sow jant bi loolu la wal fajri di def moo tax mu tuddee boppam leeru jamono dañoo fa ne njuumte du njuumte de te dana amaat dana nit di jeexee yàlla na sori yaa maa ngi sant yépp euh, jaaraat ci dafay jëlaat temps ngeen jéggal ma ko euh, du xeer ñi ci des sama rajo yi nga xam ne dañ ma topp saalum ba fii li ñu yore yépp tey joxe nañ ko jaa ngeen bu leen wàccagum yal na yàlla fay leen yàlla bu yàlla tas yaakaari bi xormati sayidna muhammad sallallahu alayhi tey suñu waxtaan mooy l'islam et la science l'islam inna diina indallah islaam mën gan ca la gan bëgg kaw kaw bu wàccee sa kër nga jël salaat defal ko du ko lekk day mel ni sama waa ba ñuy tukki di dox di dem bitim réew ak ki ñu gana si woon dafa gis jën bi tegu ci kaw ceeb bi xonq coy moom balaa muy tibb ceeb bi mu daan ne tappit ci jën bi mu seen lu tooy ci biir mu ne dangeen ngeen ma bëggoon a posone ndek xamul roof <laughs> waaw moo tax mën gan ca la gan bëgg kaw kaw bu ñëwee sa kër bul ko defal euh, salade yooyu déedéet euh, defal ko yu far fàtt yooyu nga xam daf daf koy laal ba xool benn bërëb waaye boo amee gan bu jóge ci dëkk yu mag yi jëm ci kaw gi wallahi boo defoon ñeleg muud yooyu um, <laughs> du ko lekk bu ko lekkee mu ànd ak biir bu metti yàlla nee na nag diina bi ma tànn muy diinay diina yi mooy lislaam moom la aadama yore woon idris moom la yore woon nuux moom la yore woon saalix xuut ibrahim ba ci seydna muusa ba ci seydna isa alayhi salaam sellit ba yàlla jox ko seydina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñi ko jiitu ñépp dañ ko nangaloon am na ku ñu tuddee Hérodote am na ñu naan Hérodotos dafa mel ni Aboubacar boo demee ci pôl yi ñoom ñu ne euh, Boubacar dem ba koy dagg naan buubu boo demee ci séeréer ñoom ñu ne Bukar ah am na olof yi koy dagg ne mbay benn yoon kële Hérodotos lañu koy tuddee ci turi cosaanu réewam am ñu ko naan Hérodote mi ngi gane àdduna àddina euh, ci atu 484 balaa Isa balaa Isa mu génn àdduna année 425 balaa Isa mooy bàyyi histoire ba mu demee bay bugg a faatu dafa dajale xeetam boobu ñépp a ngi yéem xam-xamam gi yépp mi ngi yéem bàyyi histoire dafa mel ni ñoom Socrate ni ñu meloon ñoom Platon ni ñu meloon ñoom Jean-Jacques Rousseau ñoom Voltaire Candie yooyu ni ñu meloon kii noonu la meloon ci histoire euh, ba muy dem mu ne I always give you saa su nekk maa ngi leen di jox I gi saa su nekk maa ngi leen di jox the big gold or bi gën a rëy ci or yëpp gold mooy or or bi gën a rëy laa leen doon jox moo ne waaye the biggest gold coming behind or bi gën a rëy mi ngi ñëw léegi sama gannaaw ndeka moo doon alquran te ki Hérodotos jiitu na Isa lu dem ci ay ñeent téeméeraat Hérodote kii junjoon na ne li ma leen andil dama leen doon andil saa su nekk or bi gën a rëy or bi gën a sell mu ne waaye bi gën a rëyati kambak mu ngi ñëw ci gannaaw léegi soreetu ndek alquran la doon junj ndax Isa dafa def fanweeri at ci kaw suuf si ba ñett yàlla ne ko mes na meng kon maa ngi jéggalu téeréem bi eh, dafa am lu mu aajoo moo tax mu bëri évangile dafa bari lool bi nga xam ne boroom dafa pare ba ñu teg juróom-ñaari fan mu faatu mooy alquran wattaqu yawman turjauna fi ila allah dafa wàcc rek ñu teg sept jours seydina muhammad faatu Maodo Malick Sy yal na yàlla taas ci barkeem di di jant lolli nga xam ne boroom deret gu nekk moom la aajoo nee na Seydina Muhammad yaddun la feebar ñaar fukki fan ak ñeent la feebar aayo boobu dafa wàcc rek ñu teg ci juróom ñaari fan mu la faatu sallallahu alayhi wa sallam kon alxuraan dafa léppam moo mot ñun nag lan moo ñu delloo gannaaw li met doon wax léegi occidentaux yi di ñu ree dañuy bàyyi ba kenn inventeur ñu ne alxuraan waxoon na ko waaye ci saar sàngam lu tax ñun ba mu defee théorie bi dugguñ ci laboratoire bi def pratique yi lu tax wàccuñ ci miin yi génnee or yi génne zinc yi lu tax génnewuñu petrol yi ba ñoom tubaab yi ñoo génne ko te yàlla waxoon ñu ko yàccaaral gi ëpp na lu ko andi wax na ko léegi alquran bi dafa andiwul loolu wala ñun ñoo ko déggul wala ñun ñoo ko jàngul wallahi alquran andi na ko sama waajur dafa ma doon wax saa su nekk jamiul ilmi fil qur'ani lakin taqaasaanu afaamu rijaali mboolem xeetu xam-xam mi ngi ci alquran waaye yuuri góor yi ñoo géttiwante kii xam-xamam ci dërëm la yem kii xam-xamam ci téeméer la yem balaa ma ciy dugg ngeen bàyyi ma xel ci lu ma bëgg a wax gis naa li ñu tasaare yépp ci presse bi waa bi ñuy bind bi ñuy liir di ko bind di ko liir bi ñuy déglu bi ñuy xool ñëpp ñu ngi naan mi ngi dem Dakar eh, Muhiddin Cheikh Alpha Samba Diallo xalifatu Jilaani subhaana zil mulki al malakuti Jilaani eh, xilaafaam xilaafaam taalibe yàgg naa ñaanal sëriñam yàlla na ko yàlla def ci zaahir ak baatin nan la nit di wuutoo Cheikh Abdul Qadir Jilaani koo xam ne bu taxawoon ci kaw xalu safara xal bi dina dem ba jeex tàkk nekk doomu taal te moom du yëg tàngoor ba te nekkuloon wilaaya de mooy ñàkk dàll muy sol tànk nen ba tànk ba mel ni dénk madrid wow koŋ métit yooyu man mënuma ko muñ yéen mënu leen ko muñ kenn ci rakk xalifa général bu tiwaawoon yal na yàlla dolli ko jàmm yaa bi ci ci jamono yi passé mi ngi naan malakul mawti ba mu ñëwee ci Cheikh Abdou Khadre Jeylani ne ko dama la jëlsi daf ko ne talaguma la gëdd ko ne ko toogal ba ma li ma yàlla chargé ma jox ko ummatu Muhammad looy def nga soog ko def te kenn mu am loolu ci mbindab yàlla gëdd malakul mawti toogal ba ma pare sama ñi kan moo mën a wuutu kooku koo xam ne takk na qulbanatul uzma qurbaanatul wusqa qurbaanatul kubra jaamiul fard fardul jaami buñ ne kii di nongi nongi di ñëw ci yoon bi ne kii mooy xalifaam xanaa bu fekkee sët ak maam ngeen xool sët moom yàgg nañ ko kafe ci maamam comme mooy fukkeelu maam bi ak ñaar buñ ne yaay xalifaam xanaa yéen nga wokk sa ndong rek ne nangu na maay xalifaam waaye xilaafaam bu ñu ko tegee jamono dafay seey mooy maamu abul abbas ahmad bun muhammad bun muxtaar asalimi attijaani cheikh abdul qadir jilaan yàlla def ko ma ñeent fukki doom ak juróom-ñeent ñaar fukki ak juróom-ñaar yëpp góor lañu ñaar fukk ak ñaari mooy jigéen jigéen yëpp moo leen rob ba mu def samsul huda kooku mooy wayjur bu mag ci muhammad fatha bun abdul wahid bi maamu cheikh ahmad tijaan sharif moo tax képp kuy féewale nit yàlla yi sa dund mi ngi ci danger képp kuy xalab sëñ Tuuba di xalab Alhaji Malik di xalab Cheikh Omar Fouti maam Limaamu Laay Sirajuddin Mohamed Saïd Ba Cheikh Amalla Haydara Gaga Chérif Chérif Moulay Hassan naka noonu nag képp ku leen di sa dund mi ngi ci danger zuriya ba'duha min ba'din ñoom neen lañu boo munee yéwénal yéwénalal boo munte yéwénal bàyyil bu leen am xaccoo ci tariqa yi bu leen am gënalante ci nitu yàlla yi na ngeen bëgg ñëpp ki ñëw toog ak yéen mooy Abdullahi Diallo Abdullahi jaama yàlla kese Diallo bi li ma ko jox mooy sama maam la ñu mayoon doomi buur maasina muy jéegi ñi ko xamul naan Diallo jéeri jéeri mooy lan mooy safaano géej jéegi la jallo jeegi jaalal e waali mi sikki jolofnaaɓe faami e tigi tigi wonaa jeeri ko ko jeegi ko innde fulɓe jeegi jaalal e waali waaye abdullahi kese moo toog seen kanam di waxtaan ak yéen du waliw bi du nitu yàlla bi du sëñ bi ñëw ci samay taalibe nijaay bu ñëw ci ay jarbaat la maam bu ñëw ci ay sët la baay bu ñëw ci ay doom la mag bu ñëw ci ay rakk la na ngeen ma tëyil foofu yal na yàlla déggaloo maanaa bi yàlla bu yàlla tas seen yaakaar ñaan bi ngeen di ñaan fi ngeen bëgg ma yegg yàlla naa fa yegg ànd ak yéen yaa rabbi bi jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ñu ne lislaam mooy diina bi nga xam ne dafa nekk safaanu lépp loo xam ne safaan la safaanu lépp luy safaan l'islam dafa ne sànni leen ko l'islaamu xamul ay bomb ci ay marché l'islaam xamul fetal di tuy tuy yonent bi dem na benn bu nit bu kéeféer gaañoo ci xare bu leen ko jekkali bàyyi leen mettit ba mun na delloo ci xelam mu tuub mu dee ci ngëm yàlla kii dina na dem leen rey nit lislaam du diinay karabaane du diinay war du diinay wuruj lislaam diinay jub ak jubal la set sell dimbalante xettaliwante sagalante lii mooy islaam bu lii jóge ci lislaam sëgg ak siggi moo fa nekk espoir la waaye lis diina nekkatu fa mooy leen ci daa iman abadan képp ku mu nekkul ci sa enveloppe boo jëndoon fukki timbre def ci adresse ba nga ca bind lettre bi du yegg l'islam rek yonent yëpp ci lañ nekkoon wallahi pape Jean Paul II wax na ma li Jean Paul II moo ñoon gannaaw Jean Paul I kooku moo ñoon gannaaw Paul VI moom polonais la mi ngi jóge réew bu ñu tuddee Pologne capitale am Varsovie waaye ñi ci te ay italien la ñoom xanaa ki fi nekk argentin la mi ngi jógee Amérique latine ki mu remplacer allemand la mooy Benoît XVI dafa am jàkk bu ñu uboon ne jullit dañuy summi seen dàll ci bunt di nodd allah akbar tubaab daal di ko ne ràpp ko ma jóge Albanie fekk nekkoon ci ay conférence Turin euh, dem Budapest Sofia mooy ca Bulgarie dem na bëgg koo gis waaye mu jàppandal ko ci saasi ñu waxtaan mu laaj ma réew mi wax ay wax yu rafet ne loo soxla woon mu ne ko jàkk bi ñu tëj laa bëgg ñu ubbi ko mu ne dë mu ne danañ ko ubbi tey te léegi lañ koy ubbi mu ne diinay civilisation diinay set bés bu nekk nga sa juróomi yoon mu ne fan la microbe di jàppee nga sa gémmiñ ne ni ma ko raxasee ci biti duma ci fenati duma ci jëw duma ci fekk moom Jean Paul mooy wax de nga sa bakkan ne xet bu xeti sàngara duma dugg ndekk moom daawul jëfandikoo alcool kon ku ne alcool ci diina googu la bokk da nga wax lu la neex de boisson alcoolisée bokku ci nga sa tànk ne duma dem fu yàlla tere du ma dem baal ba du ma dem baar ba du ma dem làmb ja ngaraas sa bopp duma ci xalaat lu bon mu ne ku mel noonu jàmm rek ngay dund mu ne waa ne yéen tamit di teg dàllu bi dàll yi ci trottoir bi daf koy ñaawal yéen bu leen def loolu ñu tàmbal na di dugal dàll yi ci biir di noddee ci biir ba far foofu yëpp nekk na ay jàkkatee kon solo yi lislaam nii la mel ci xolu mbindeef amul kenn ku ormalul lislaam déedéet dañoo tiit tey ba di leen diaboliser ngir ragal lislaam dugg tere leen sàngara ba tere leen jigéen yi futteeku ñu leen ñu koy jaaral ci ay kanaal bu guddee nga ne sa doom mi ngi nelaw fekk moom mi ngi outside ci biti la ne ci di xool film yoo xam ne subhanallah yii lañ xam ne l'islam bu développé woo dana fi jëlee mbon te ñoom mbon ci la amee alal ci drogue yi ci jaay ay armes waaye l'islam boobu nag lii ñuy dund tey lu mu ci wax rajo bi ñuy waxee science moo ko defar ba parleur yëpp di sànni seetal sal saal bi ni mu toll ana ban poto moo leen gêné ci digg bi ana ban poto moo nekk ci digg lan moo ko def ni équilibre la te yàlla def ko wax ñetti yoon ci sootu arrahman bi mu doon jàng mu ne lu amul équilibre du yàgg misaan misaan misaan ba ñetti yoon misaan bu nekk di cent huit cent huit ba muy trois moo yor la trois cent vingt-quatre wasama rafaaha wa daal misaan ndeke même asamaan si li ko téye mooy ni mu balancé bu fukk nekkoon ndeyjoor juróom nekk càmmoñ léegi mu xawee ko ndeke lii moo tax ñuy def li ñuy contre contrepoids booy tabax ay gratte-ciel nangami mètre nang ci def pois nangam bu taax bi jéngee jëm penku mu jéng jëm sow ñun nag loolu lañ dul def moo tax suñu taax yi fett nañ ñu ne suñu suuf see baaxul déedéet norme yi xam-xam laaj dañ ko deful mizan ala tadro fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wala tuxzirul mizan miim ba quarante la yaa bi di dix muy cinquante razayim ba di sept alif bi ko xacc di un nuun nga di cinquante booleen boolee yépp moo la jox cent huit boobu cent huit fois trois moo la trois cent vingt-quatre boobu moo wax léegi mooy toll ak baatab yàlla bi ñuy wax ci alquran wa kalimatullahi al ulya lu jaar fi yàlla jaaral mbir yi dafay yemb rek waaye lu jaar fi yàlla jaaral mbir yi dafay yembadi rek même lii doon ndox quantité oxygène bi nangam lay doon bu ko paasee dootul doonati ndox bu ko yéesee doonagul ndox bu ko paasee doon doonatul ndox foog mu jaar ci nga am benn atome fële ci sodium nga am benn atome fële ci chlore nga soog a am xorom lu ko mooy doogul xorom bu atome yi passé loolu doonatul xorom mu soog a doon chlorure sodium mooy xorom bi ñu def ci yi ngeen xam ñun ñëpp ñoo ko bokk xam foog bi da am benn atome ci sodium nga am benn atome ci chlore nga boole la nga soog a am xorom bu ci ëpp morooma ama ama amagoo ko amatoo ko amagoo ko foog def ci yem rek wa kalimatullahi al ulya ni yàlla tëralee ci ngay jaar rek mbir yi yemb ni mu tëral boo ci jaarul dara yi yemb c'est lan moo defalee ñu science la avion gàddu la yaag say bagage nga wàcc léegi jidda dem màkka di wër am na ku toog ca Brésil Rio de Janeiro mi ngi daal di mu ngi déglu lii mu ngi koy dégg lan moo ko def science la science ba boo ci desee gannaaw yow nooy tekkee doo musa tekki alquran def ci wax lu doy li passé wax na ko fi ñuy dund wax nañu ko lii dikk alquran joxoñ na ko jóg rek euh, tànk ci soow bi def ci padang bi lekk ko rek padang sama mbokk saalum saalum yi ñoo koy xam mooy kii bi ah déedéet ñankatang <laughs> ñankatang mooy keemaado waay saalum saalum keemaado lay wax <laughs> mooy pat bi mooy pat bi waaw lii rek moo des ci julli di ñun li ñeneen di sonn ñun duñ ko sonn te dañuy ubbi benn saare fekk ci yëpp dañuy ubbi benn saare fekk ci yëpp firikat bu mag bi firi na ko kenn moo firi mooy Seydina Muhammad kenn moo sara mooy Seydina Muhammad li ubbi rek kay daal di jëfandikoo moo des li lëmbee jamono te fitnay àddina yëpp bawoo ci l'islam moo ko njëkk a wax wutal solution mooy changement bi am ci climat bi seetloon inondation bi am Paris ba ñuy joow ay gaal ci digg dëkk ñoom seen néeg yi taxaw ñun bu fi ñëwee suñu néeg yëpp dañu ne yàcce ci suuf lan moo andi inondation yooyu taw bi di jéggi dayoo manding yaa ngi lakk mbir yaa ngi salfaañoo ndëkk Seydina Muhammad garab gi waxoon na ko sallallahu alayhi wa balaa ñuy dugg ci ab bu alquran Seydina Muhammad rek yem ci tuuti lu ko dafa am ci gannaaw pays Scandinavie gannaaw Suède wala Suède Norvège Finlande Greenland Iceland ca golos euh, kii ca pôle nord dafa am lu ñu doon tudde ay iceberg ay donju glace yoo xam ne ay étage la moo gën a rëy université bi léegi yooyu yëpp mi ngi seey océan Atlantique océan Pacifique océan Indien glacial antarctique glacial arctique attatuñ ci attanatuñ ndox mi glace yooyu ñu ngi seey gandax yaa ngi dóor suñu tefes yi suñu réew yaa ngi lapp suuf saa ngi yëngu nit ñaa ngi dee te li ko waral ndekk ci diggante kaw suuf dafa am benn couche foo nekk ñu ko dee azone ndekk mooy filtre gaz yu tooke yu metti yi jóge ci jant bi dafa dem na ba gaz karbon yi génn ci suuf wallahi di génn di fulli deram nànk-nànk ba mënatul liggéey liggéeyam boobale ndekk li moo wàccee tooke jant bi ba muy seeyal glace yooyu géej gi di fees attanatuñ ko ay inondation di am ndeke gaz yu bon yooyu waaye Seydina Muhammad ni mu ko tuddee dafa ne lawla raihatul kariha la asha ibnu adama qarnan sallallahu alayhi wa ne doonte bu dul woon xeet yu bon yi nga xam ne doomu aadama mi ngi koy nokki nee na kenn ku nekk mënoon na ànd ak wér ak dal ak sago boo xam ne mën na dund téeméer at lawla cey bu nekkuloon ar raihatu xeet yi gaz yi alkariha yu xeet yu bon yi kanaal yi ñu tëjul yi kaniw yu setul yi bu dul déchet toxique yi usines yi li ñuy sànni nee na lawla dokkonte ar raiha yi alkariha gaz yooyu la aasha kon wallahi dina dund bépp doomi adama xarnan at ki siècle mooy téeméeri at ndax li tudd ko tey bu demee ba Chine mi nga xam ne tey dem nañ ba di ko gam gam le ak Amérique bu ñu tey mooy troisième ku dàq tëgg ngànnaay di ko jaay bu tëggee ngànnaay bi ana dese toxide fan la koy sotti dem na ba Chine léegi da nga foog ne asamaan si dafa xiin kenn du gisati ngir carbon bi yéeg président yëpp ñu ngi taal avion yi di daje ji ci ay réew di génne ay milliards ay trillions ngir daal di carré loolu fekk suñu yonante waxoon nañ ko waaye nuñ koy combattre téeméeru tooke boo jël ci tooke yooyu Afrique ñett rek la ci joxe kon dañ ñoo tooñ ah téeméeri tooke boo jël ci tooke bi yàq azone bi Afrique ñett rek la ci joxe kon juróom-ñeent fukki ak juróom-ñaar yëpp ñoom tuwaayu ñoo ñu ko andil kon bu ñu appliqué woon waxu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax lii ñuy dund tey dana am du musa am mukk bekkoor du am mukk jàpp du am mukk kon ngeen téye benn ci science ni ko yonent bi waxee woon bu ñu ko appliqué woon kon tey lii ñuy dund ci climat bi yàqu gi mu yàqu te nara yóbbu doomi adama ci alkande fii ak jamono bu tuuti bu ñu soppiwul asamaan si ndiix lay taw xam ndax xam ngeen ndiix ah, ndiix ah, mooy ay pat lay taw ah, lu mel ni laax lay taw garab yëpp dañuy dee doomu aadama kenn du fi desati xool dee ko bala ngay lakkale kon benn ngóob ñaareel bi mooy jam ci weer bi lañu soog a nangu ndekke nit mun na effacé wu maa ngi toog ba ci kanama kenn gisatuma nee naa mes na menten université bi gën a rëy ci London wala Londres di capitalu Angleterre ci weer bi lañuy ñuy soog a nangu ne ndeke doomu adama li séeré naan xon faaf ah, ndeke boo gisee doo gis dara bëccëg doo gis dara guddi ndeke rayon bi jóge ci jant bi moo dal sa kaw waaye guddi rayon yooyu bu ñu dakkee gis loolu dafay dakk li tax ñuy gis bëccëg lu leer di ñàkk a gis guddi bëccëg bi ceeñeeru jant bi dal ci jëmm yooyu ndeke dem nañ tey ba gis nañu am na xeetu lu ñuy defar ñu ngi koy defaree buumu araignée xam ngeen araignée mooy buumu jargoñ waaye duma ko nettali ngelaw nit ñi di ko jël ci gaañante boo buñ ko ràbbee ay gilet boo ko solee danga romb nit ñi du la gis léegi te fekk l'islam waxoon na lii ñu koy seetaan di mu ne qur'aanan arabiyan hmm? yaa ko wax de lu <laughs> ma ko mos a wax mu foofu laa ci yem moom voilà ñu ne sëñ bi moo moo moo développé la sàcc yi seen sàcc yi <laughs> ñoo ñu naan pickpocket <laughs> ndeke lii lislaam daf ko waxoon bu yàgg ci weer bi lañ koy soog a accepté ba man ma bind leen benn lettre ne coono giñ ci daj yëpp ñun julli di ñu ñoo génneewul woon su suñuy bos jox leen kon da ngeen doon dem rek def ko mu daal di réussir ndax dañ doon foog na yooyu africain yi ñoo koy waxee waaye du ay réalité du ay dëgg nit ki mënu la romb te gisoo ko ba tabbat ya daa wàcce ñu daal di xas abu lahab soxnaam daal di ree na sama jëkkër la ñu xas man bokkuma ci yàlla na ko wamraatu ak soxnaam <laughs> mu ne tey danaa yekk Muhammad lu mel ni xeme dem ci kaaba gi Seydina Muhammad mi ngi toog ak Abu Bakar mu ne ko ana sawaaji mu ne ko kan mu ne ko sawaaji naan yàlla ko yónne mu ne ko Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne ko waaw mu ne ko gisoo ko te Abubakar yonent bi ñu ngi toog ne ko gisoo ko mu ne ko bu ma ko gisoon moo yekk ko lu mel ni xeme waaye bàyyil ba ma gis ko mun la wala daal di dellu kër ga gisul Seydina Muhammad te mi ngi toog yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam Abubakar ne ko lii nag lan la wax ñu ci tuuti ñun tam ñuy def lii ñun tam ñuy def lii xarit loolu lay jëriñ mu ne ko iza qara'ta al-Qur'ana ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan hijaban masturan mooy secret bu ñu jëlee jargoñ buumam yooyu muy ràbb nii duma wax quantité bi waaw bul ko seet ci machine bi de boo ko defee rek bu ko doomi aadama sole rayon yi bu ñu jóge ci soleil bu dafay damm ci kawam du ko mun a feeñal mun na la romb te doo ko gis te ci weer bi la tubaab bi soog a nangaloo te alquran waxoon na ko ci junni at yi passé allahu akbar kon ma teg ci benn ma yemal foofu ci wàllu Seydina Muhammad ngeen mooy ma ñaar ma dugg ci alkuraan ma soog a jóg taxaw ci tableau bi li ñuy werante weer bi daf koy gis ak gisu ko ma bind ko léegi ngeen gis ko nchi nchi nchi waaw waaw ngeen may ma tuuti léegi ma taxañ jotaay bi yonent bi sallallahu woon li olof di tuddee jàpp jant bi wala jàpp weer bi bu amee na ngeen gaawatu ngeen julli ngeen ñaan yàlla ngir yàlla teggi ko ñu ne ah l'islam day diine fala fala la loolu li koy def mooy lii mooy suuf si continent bu Afrique moo nekk ni di quarante-deux états ngi jóge foofu nga dugg Asie nga traversé eh, océan Indien nga daal dugg Amérique ci wàll bële océan Pacifique ci gannaaw Japon aywa moom dafay daw di wër boppam vingt quatre bu nekk mu wër boppam guddi am bëccëg am jant baa ngi nii mooy yebal ay ceeñeer suuf si di ko romb muy leer ngeen am suba ak ngoon mi ngi mel ni nga jël torche comme kii ni mu jubalee nii lii nu mu tudd ah projecteur a yéen ko wax ah, xam naa tàng na jëpp moom <laughs> it's very hot <laughs> bàyyi ko damay damay kaf ak boo nekkee un pédagogue foo yenn jamono nga décharger doomi aadama yi nga mun a waxaat ñu chargé waat waaye boo weeree dañuy dem ba absenté jant baa ngi ni comme ampoule la mi ngi tiire ci kaw suuf si suuf si nag penkoom ak penkoom ak soowam moo gën a gudd ci bët saalumam ak gànnaaram pôle nord ak pôle sud ñoo gën a gàtt diamètre am euh, sept mille neuf cent maayil la maayil moo gën a gudd kilomètre dafa mel ni mètre moo gën a gudd yaar waaye nag ci équateur mi ngi doon sept mille neuf cent vingt sept maayil la te alquran wax na ko de bu udal mashriqayni sori waayu penku ak sow kon ndeke jóge penku jëm sow moo gën a sore nga jóge pool nord jëm pôle sud ci vingt sept miles te alquran ne bu udal mashriqay ne sori waayu penku ak sow lu teewoon jullit xamoon li balaa tubaab bi di ko gis léegi nag bu weer bi duggee seen diggante bu weer bi duggee seen diggante lumière bi du ñëw direct fi tollook weer bi mi ngi mel ni fii fi tollook moom ci ginnaaw du gis leeraay bi ndax lii moo ko yiir waaye nag loolu ay seconde lay def jàll wala ay minute lay def jàll lu ngeen di jullee yéen julli di yéen daal yéen a reetaanu ndeke garab ñu bari dañuy juum bu ñuy jàngale euh, chimie wala ñuy jàngale science naturelle ñu ne li garab di sànni moom la nit di jël li nit di sànni moom la garab di jël buy màgg la lool di am waaye buy nokke ni nit di nokke lay nokke garab noonu la mel bu garab di nokki ni nit di nokke